abu zakariya yahya ibnu sharaf annawawiyu addimashqiyu shaafi'iyu rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi saadis baabun fit taqwaa wa ammal axaadiis fal awwalu an abii hurayrata radiyallaahu ta'aalaa anhu annahu qaala qiila yaa rasuulallaahi sallallaahu alayhi wa sallam man akramu nnaas qaala atqaahum faqaaluu laysa an haazaa nas'aluka qaala fa yusufu nabiyullahi bnu nabiyillahi bnu nabiyillahi bnu xalilillah qaalu laysa an hada nasaluk qaal fa an macaadini alcarabi tasaluuni xiyaaruhum fi ljaahiliyati xiyaaruhum fi lislaami idaa faqahu muttafaqun calayhi wa faqahu bi dammi alqaafi ala almashhuur wa hukiya kasruhaa ay alimu ahkaam ash-shar' kon alimaamu nawawi rahimahullahu taala ginnaaw bi nga xam ne ci jataay bii ñu génn lañu ubbi woon bunt bi ñi nga xamante ne nii comme ni mu ko waxe woon ne da koy tàmbale ak ay laaya gisoon nañ laaya yoo yële walillahi alhamdu wal minna tey nag muy dugg ci li nga xamante ne nii mooy garab gi comme ni ñu la ko waxe woon ne toolu ñu sell ñii de seen aljana yu mag yii mooy li nga xamante ne nii li nga xam ne mooy mooy mbir ya la fa ne garab yoo yële mooy alquran ak sunna garab gii nag ñu nekk ci baabul ab buntu fi taqwa ci ragal borom bi tabaraka wa taala ci di dëppoo ak li nga xamante ne mooy ak njàngaleem di daal la làmboog moom tey sori ay nawaahiyam day tereem moom alayhi moom azza wa jal kon al imaamu Nawawi rahimahullah mu ne wa amal ahadiisu voilà wa amal ahadiisu kanta hadis yi nag yi wax ci wàll wi lenn rek ci hadis mu ne fal awwalu bi ci njëkk an abi hurayra mu ngi koy jële ci seydina abu hurayra abdurrahman ibn saxra ad-dawsi li ci gën a siiw li gën a siiw si noo turam dañ ci wutalu bare bare ah comme ni ko al imam ibn abdul bar al andalusi rahimahullahu taala waxe mu ne an abi hurayra kon mu ngi jële ci bàyyi muus mu ndaw mi looloon daktantalan seydina abu hurayra radiyallahu anhu yal na borom bi gërëm ko te kontaan ci moom annahu qaala neena qiila ya rasulallah dañoo laaj yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko waa ndawul yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mais man akramu naasi nit ñi kan moo ci gën a tedd ci nit ñi ah yonent bi alayhi salaatu salaam nit ñi kan moo ci gën a tedd qaala mu ne leen atqaahum <laughs> yonent bi alayhi salaatu salaam ne leen ah ci gën ragal yàlla xanaa mooy delloo leen kala alquran wax. inna akramakum te suuratul xujuraat inna akramakum inda allahi atqaakum waaw inna akramakum dëgg-dëgg ki ñu teg de fii yéen inda allahi anta ci yéen fa yàlla atqaakum mooy kii na ragal yàlla kooku moo gën a tedd fa yàlla kon mu ne leen atqaakum waaw <laughs> di gis yore waaye saa saam ay waxam ay njàngaleem lépp mooy lépp alquraan la waaw ñu itam noonu lañu war a ay kenn du la ne man akramul xalqi wala akramul naasi nga nekk fi naan je pense que in kunta ta'lamul qur'an fa qul kama qala rabbuka tabaraka wa ta'ala fil qur'an atqahu waaw la laajee laaj yu nii bu fi nekk naan yaakaar naa kan moo gën a tedd ci nit yi bu fi nekk naan je pense bon est que non amul loolu waxal li fa wax ci alquran mooy ay nit ab jullit daa war ay waxam mu koy delloo ci alquran waaw ndax bépp wax boo mën la delloo ci alquran moom baal mu daanu waaw mu ne leen ab xaafu ah. kon tey ki gën ci gën a mooy ci leen gën a ragal yàlla gin leen a topp ndigalu borom bi gin leen sori ay tereem te yàlla kese tax kooku kay moo gën ab xaafu fa qaalu ña ko doon laaj ci saxaaba yi radiyallahu anhum ne ko nag non eh, eh, eh, laysa an hada nasaluk ah, non yeneen tubaab saaf saaf non laajuñ la du du du ko du du ci lii moo taxoon mooy li nga tontu nii du loolu lañ jubluwoon ci suñu laaj bi <laughs> laysa déet an ci tontu bii nga ñu tontu nasaluk du ci lii lañ la doon laaj. qaala yeneen tubaab saaf saaf ne leen ah bu dee loolu la kon kayfa yuusufu nabiyullahi ibnu nabiyillahi ibnu nabiyillahi ibnu xalilillahi alayhimu salaatu wassalaam mu ne leen kon yuusufu la ki gën a tedd ci nit ñi moom comme que nee ngeen ma atqaahum du boobu ngeen ci jublu loolu mooy ragal yàlla ci jam jaamu yàlla wiiru ci yàlla dellu ci yàlla di di takkook ay ndigalam tey sore ay tereem ak kooku fu man di bokk kooku moo gën ñépp waaw <laughs> mooy ki gën a tedd dafa yàlla moo tax borom bi ci saar boobu gis nga lam doon wax <laughs> di dàq li nga xamante ne nii mooy hamiyatul jahiliyatul ula ak yooyu ay par parloo fii laa bokk waaw ay ñun ñooy waa diw loolu la doon dàq ne nag yëg leen inna akramakum inda allahi atqaakum atqaakum inna akramakum inda Allah atqaakum voilà ki gën a fa yàlla ci mooy ki gën a ragal yàlla yonent waaye sax am tontu leen loolu ne ko non léegi nag mu ne kon xam naa ñii koo xamante ne ci wàllu askan non seulement dafa incarné bii ñu génn mooy naxab naxab boo xam ne euh, euh, cosaan boo xam ne fa la bàyyeekoo ñépp a tedd waaw mooy koo xamante ne naxabam pur te teguwul ci nasawam kese mais moom ci boppam dafa incarné ñi nga xam ne ñoo ko jiitu woon loolu la incarné kon nag mu ne kon de comme Yuusuf la fa Yuusufu <laughs> kon naa Yuusufu la moom mi nga xam ne nabiyullahi yonentam yàlla la ku yàlla solooloo ibnu nabiyillah di doomu ku yàlla soloo di yonentam yàlla doomu yonentam yàlla yonent la waaw mooy teraanga gi ko borom bi defal dafa rëy def ko yonent waaye li ko jiitu moo tax mu ne ibnu nabiyillah fa yusuf nabiyullah yusuf sayna yusuf alayhi salaam di doo di di eh, eh, eh, yonent bi yàlla ibnu nabiyillah di doomu koo xam ne yonent bi yàlla la muy sayna yaqub di sayna israil alayhi salaatu wassalaam ba pare yonent boobu la di di di di di di Yaqub ibnu ibni nabiyillah di doomu kat muy Ishaq Ishaq boobu la ibni Khalilillah di doomi nag xaritu yàlla kay ki ki ki nga xam ne ci ñii la ci ñii la jóge borom leen def ah Sayyidina al Khalil yonentam yàlla alayhi salaam Seydina Ishaq doom bi yonent yàlla alayhi salaam Seydina Yaqub yonent yàlla alayhi salaam nga ñëw yow mu def la comme ñëw def sa ñetti maam sa ñetti bàyyi ngay ñeenteel ci rang bi ñépp borom bi tabb waaw ci ñi nga xam ne ñoom la tabb muy la crème de la création mu boole la ci ñooñu ginnaaw bi mu ci boolee sa bàyyi boole ci ki jur boole ci ki jur sa ko xooyu na tedd xaalu saaba yi nag ne ko ne yonent bi alayhi salaatu salaam xoolal xoolal no am nga ñun ku ñu doon laaj laaj mel nga laaj ñu tontu nga laajal nga naan non sa sa ay sawaay xoolal demal toog ba xam li ngay laaj voilà <laughs> <laughs> yonent <laughs> mu tontu ñu ne ko xaaloo ñu ne ko laysa an hada nasaluk ah yonent bi saa saam ba léegi nag mooy du du du du du tontu bi nga bi nga tontu ci loolee du loolu lañ lay laaj xaala <laughs> ba léegi ne xam nga yonent bi saa saam c'est possible ma ne léegi kon wax leen ma lan ngeen jublu ci seen laaj bi loolu la naa ne mais xoolal rek <laughs> saa su ne mu ngi kii rek ndax wooya xam ndeysaan allahu akbar mooy al muallimul akbar jàngalekat bi gën a mag nañ jël ay bind yu dul jeex ci yii laa wax <laughs> suñu foñu geeg suñu gaaw a mer geeg suñu gaaw a emporté wu geeg ku ñuy laaj ab laaj tegaat ci beneen sawaay non seen laaj yi bëgg a bari na ko war ah benn yoon waaw ñaari yoon mais dëkk ci laaj alors que moom ñetti laaj kese lañ ko laaj mënaat dëkk ci laaj <laughs> xëy na ñun moom. vraiment on est faible quoi ah <laughs> xaalu ñu ne ko nag yeneen tubaab saaf saaf waaw lii de mais laajuñu la lool de lool sa réponse bii lii nga tontu de taxul woon ñuy laaj xaala yeneen tubaab saaf saaf ne ah kon fa fa an ma'adinil arab tasaluni laaj leen nag mooy léegi <laughs> mu ne leen waa kon yéen fa an ma'adinil arab tasaluni ah kon daal ci mbelli arab yi waaw. yéen daal ci mbelli askanu arab yi nga xam ne comme ni trésor di mel mooy mbel yi nga xam ne ay gànjar la yu nekk ci suuf ñoomin or ñoomin jamaak ñi mel ni ñoom yeneen bi alay saa saam ah léegi nag askan tedd ci arab yi mooy comme si ni or boobu mel nga xam ne dafa làqu waaye yu rafet taaroo fa ne mu ne ah kon yéen daal ci waasoy arab yi ngeen may laaj <laughs> loolu la ma'adinil arab ah ci ñooñu mooy kan moo gën a tedd ci ñoom tasaluni ah ngeen may bëgg a laaj moom ngeen may laaj nii ah <laughs> léegi bien sûr mu gis ne ñii soit dañoo def signe buy wane ne waaw <laughs> mu xam ne kon ah lii la kon ñoom lii la ñuy laaj mu ne leen nag xiyaaruhum fil jaahiliyyati xiyaaruhum fil islam idaa faqahu idaa faqahu mu ne leen nag yëg leen ne kon xiyaaruhum ñi gën ci mbelli arab yi waasoy arab yi ah ñi ci gën ah parce que ñoom ay arab lañu waaw mooy mbir mi yamul ci arab yi kese képp koo xam ne nii nga nel mooy yàgg waaw parce que ñi koy laaj la taxoon ñu koy laaj ñooy ñoom askan yañu bokk ci waaso yañ bokk ci arab yi néeg yañ fa bokk ana kan moo ban moo ko gën a tedd waaw yeneen balay saab saab nag ne leen xiyaaruhum gis nga ci gën ci ñoom fil jaahiliyati laata ñuy dugg ci l'islam waaw laata l'islam di ñëw wala laata ñuy embrasser l'islam gis nga nga yoroon jikko yu tedd ya même ba l'islam ñëwul lépp di lëndëm waaye ñu am ak muruwa am ba ñu am yoo xam ne amuñu woon gëmuñu woon yàlla bu leen naan def leen wala bu leen def waaye am na yoo xam ne dañ ko garder woon nga xam ne mu bokk ci fitratallahi allati ñoom am na ci ñi nga xam ne ñoo garder ci fitra joojee noonee nga xam ne moom la boroom bi mooñe nit ñi nga xam ne da ngay da nekk nit am yoo xam ne da nga koy jombal sa bopp waaw waaw al am looy jombal sa bopp looy bañ a defal sa bopp ne lii dafa salte dafa ñaaw mu ne ñi mel noonu nga xam ne loolu dañ ko amoon sax ci jaahiliya genre Seydina Siddiq gii radiyallahu anhu nga xam ne laata lisaan bi woote moom ci boppam benn sanam <laughs> te Seydina moom xarit yonent bi alayhi salaatu wa salaam la woon mooy bi woote Seydina Siddiq yonent bi saa saa bu néew la ko magee ci ci ci zahir ci biti nii waaw voilà <laughs> saxaabu Seydina Usmaan dana ko mais yow Seydina <laughs> Usmaan ibnu Affaan xalifatu rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam na ko mais yow yaat tur bi laay fàtte Qays <laughs> mais damay jo tur bi laay fàtte damay ma ñu juum waaw nañ wax mu ne ko yaa yonent bi alayhi salaatu salaam ku mag mu ne mooma mag waaw bi ne ko mooma mag waaye maa ko jiitu ci ci àddina bi saahir gi nii gis nga teg gi nii mooma mag de maa ko jëkk a feeñ nii nii ñu way gis nii moom maa ko jëkk a feeñ nag waaye nag mooma mag waaw <laughs> xoolal ma yooyu laata léegi nag gis nga ñooñu garde woon ba ñu nekkee jaahiliya am yu ñuy garde hein comme ñoom Hind xam nga Hind bi muy bi muy tuub soxna Abu Sufyaan te Abu Sufyaan defoon na lu mel noonu avant moom bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon leen jàngal yaa ayyuhan nabiyyu idhaa jaa'akal mu'minaat yubaayyi'naka naan ko yow ca suuratul mumtaxina wala mumtaxana yow yeneen ci bàyyi saa salaam bu dee ne jigéen ñi jigéenu jullit ñi dañoo ñëw jigéen ñi dañoo ñëw di jaayanteel yow di leen wax ni ñuy jaayanteel ponk ya ba mu waxee wala yes nii nag te du ñu njaaloo Hind ci boppam dane waa njaaloo moom njaaloo nit nit góor dina dina njaaloo loolu jarul sax lislaam dina njaaloo. Hmm? mooy ko gëmul dara est-ce que dina njaalooru saltee noonu mooy gis nga moom ñun bañe woon loolu sax ndax gëmul woon dus amaan Abu Sufyaan it waxoon nañ fii mooy boroom këram Ibn Harb sayyidu Quraysh sayyidu Bani Kinaana <laughs> radiyallahu anhu gisoon nañ fi keroog taa bi ñuy wax bi Hiraql doon yónnee bi yonent bi saa yónnee lettre Hiraql bañ da Abu Sufyaan eh, ba ko Dihya joxe maliku Busra maliku Busra daal di jox lettre ba ki nga xam ne mooy Héraclius di Héraclius di le grand César des Romains byzantins hein ba mu ne dem leen ngeen seetal ma ci marché bi wëral leen ma ñi nga xam ne ñoo bokk ak moom gox ba ñu indi ñu Abu Sufyan denc ñam àndaloon fële moom ñu indi ko ci kanamu Hiraql mu war koo laaj ay question nag ñi ci ginnaaw bu waxee lu dul noonu te moom yëgul ne ñoo def nañ leen ci ginnaaw moom Abu Sufyan alayhi salaam moom moom euh, radiyallahu anhu bu waxee lu dul noonu rek après na ngeen ma ko wax ñu koy poser question waaw man ne moom lan la waxoon mais moo taxoon waxul yonent ba lay saa saa du dëgg tax noonam la woon waaw ci accord Hudaybiya yi lañ nekkoon dañoo amoon trêve dix ans de paix na man de bu ma bañuloon li tax waxuma du dëgg mooy damaa bañ ñuy nettali sama gannaaw bu ma génnee àddina ñu naan Abu Sufyaan mas naa wax lu dul dëgg <laughs> Abu Sufyaan sangu Quraysh mas naa wax lu dul dëgg loolu la loolu kese moo tax loolu laa doon bañ mooy xam nga loolu dëgg la koo xam ne jom wala boppam quand même wax lu amul parce que rien que li muy bàyyi ci gannaaw après ñu naan diw de ndax naa wax lu amul benn kese mu ne looloo tax waxu dëgg mooy ñu mel noonu waaw. ñoom Seydina Siddiq nga xam ne masul sujjóotal benn sanam benn xërëm waaw nga xam ne yu bari yu Quraysh doon def da doon ko doon ko ànd ak ñoom mukk gis nga ci ci taw jikko yooyu mu nekkoon moom as-Siddiqul akbar al-a'zam Abu Bakr radiyallahu anhu bi mu duggee ci l'islam da leen a gën waaw ba pare teg ci li yonent bi alayhi salaam wax xiyaaruhum fil jaahiliyya ki ay jikko gën leen a jikko yu mag yi te tedd ndax innamaa bu'istu li utammima makaarim al axlaaq yonent bi alayhi salaam ne dañ maa ma mottali kon la ñuy mottali mooy rappul woon makaarim al jikko yi nga xam ne ñoom ñooy teg daangee jikko yi kër ci ëppale nag ca jaahiliya bu ñëwee dugg ci lislaam <laughs> teg ci lan mu ne ñooñu ñooy gën ci ban condition idaa faquhu buñ ci tegee am xaw am sew sew digg bu sew ci seen diine du ay fiq bii nii rek mais xam di gën a wàcc mooy xam àttee sharia yi te di ko doxe waaw bi làmboog li nga xam ne mooy digal yi tey sore tere yi sariya tere ba pare borom bi may leen ubbi leen may leen al fahm ad diqqatu fil fahm ci laayaay al quraan yi di xuus ci géej yooyu ak géej yoo leen bare saa saa kooku mooy jën gaay te loolu la as-Siddiq mel moo tax dafa remplir lépp ba mu ko melee mu gën ñépp saxaaba yi surtout ñi nga xam ne ñoom ay da nekkoon nañ euh, laata l'islam di ñëw ay mag lañ woon ba ñu tuubee dugg ci lañ gën a ñépp waaw ndax ñooy afqahul euh, umma ñoo gën a dégg diine du fekk bii ñu daan daga naag sori nag ay kii kese de ñoo gën a dégg diine gën a sàmmonteeg ndigalu yàlla yi gën a sàmmonteeg tere yàlla yi di ko sori waaw yonent bi saa saam ne ko ñuy la kon xiyaaruhum fil jaahiliya waaw ki leen gën ci jaahiliya xiyaaruhum fil islam moo leen di gën ci l'islam ay mais idaa faquhu bu ñu déggee am dégg-dégg bu sew ci diine waaw ci xam-xam yi nga xam ne ñooy géeju l'islam Allahu akbar al imaam an-Nawawi rahimahullah mu ne muttafaqun alayhi mu ne lii nii de hadis bi al imaamul Buxaari ak al imaamu Muslim daal dinañ koy solo. ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi waaye naka noonu seen sëriñ al imaamu Ahmad ak sëriñ imaamu Muslim di al imaamu ad-Daarimi rahmatullahi alayhi daal nañ koy solo ak al imaam at-Tirmidhi rahmatullahi ala al-jamii' ñoom ñi yëpp solo nañ ko mu ne kanta wafaquhu baat boobu nga dégg nag bi dammil qaafi mooy qaaf boobu dañ koy def qu qu fa qu qu alal mashhur ci li gën siiw waaye wa hukiya boroom xam-xamu lugha yi nag nettali nañ ne mooy ñi toppatoo linguistique langue arabe làkku arabe nettali tam damañ ne kasruha que ne mën nañ koo def faqihu waaw waaw ne wala bële moo gën siiw moo tax mu ne ay alimu ahkam ash-shar'i xam nañu attey sharia bi waaw wax naa la nag loolu mooy ci gën feeñ waaye du loolu kese waaw du rek dagan naa sori na te lool dañ fa màgg rek du dañ ko wax ngir xuutal rek mukk nit manula baax lu dul mu tënk tënku ci sharia impossible nit di jege baax lu dul mu tënku ci c'est impossible waaw bu ko bu ci tënkuwul kooku man da baax ak ñu ko man di waxe manula baax waaw gisoon nañ keroog li Ahmadul Xadim alayhi ridwaanul baaqil qadiim doon wax waaw doon ko nettali ci masaalik te nañ ci imaamu Maalik lañ ko jëlee wa man tafaqqaha <laughs> comprendre nga kon jëli nga li ma doon <laughs> voilà léegi dellu fa jarul ñu koy tuddaat ah. léegi lii ma ne la woon mais attention est-ce arab yi ñoom ñii mu doon laaj kese la concerne non non loolu benn laaj ak tamit beneen laaj mooy ana ban ban ban ban lëkkaale la am ak buntu taqwa <laughs> waaw loolu sax la war a njëkkal jënd bana ban lëkkaale la am ak garab bu yànji gii nga xam ne moom lañu ñu imaam di wan tey ci wàllu ci ci ci. eh toolu nit ñu sell ñi alayhim ridwanullah mooy lëkkaale bi mooy lan ragal yàlla ragal yàlla mooy lan wax nañ la ko fi waxati ko imtisaalul amaamir al awaamir wajtinaabun nawaahi li wajhillahi tabaaraka wa ta'aala waaw mooy yeneen bi alayhi salaam bi ñu ko laajee rek d'une manière générale kan moo gën dali ak xam mooy ci gën a ragal yàlla kon mooy tool bii ñu ne d'ailleurs gën a incarné lii moo gën ci ñu ne ci tool bi ñi saalihuuna yi ki ci gën mooy ci gën a incarné taqwallahi tabaaraka wa ta'ala ki ko gën a eh, ki ki nga xam ne moo ko gën a dund gën koo représenté mu nekk xaqiqa ci moom kooku moo raw ñeneen ñépp moo tax yeneen tubaab yi saa saa kan moo gën ci nit ñi mu ne atqaahu d'office comme ni ko Alquran waxee te ñu waxoon ko bi ñuy tàmbali jarul ñu ciy ñëwaat waaw. waaye beneen bi mu ci teg Seydina Yuusuf alayhi salaam mooy asharafu fi nasab loolu dafa am solo bu dee ne waa ji topp na tànk ña nga xamante ne ñoo ko jiitu woon moo tax walladiina aamanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum alhaqnaa bihim dhurriyyatahum waaw yonent suñu boroom wax waaw ne gis nga gaa yi nga xamante ne nii dañoo gëm yàlla hein ba pare seeni njaboot daal di leen topp ca ngëm yàlla ga voilà loolu mooy mooy affaire bi waxoon nañ la njaboot boog mën na nekk ñi ñëw ci ginnaaw descendance yi sëtiyéeg yooyu mais mën na nekk ki ki kaw waaw mooy asharaf boo xamante ne nii li ko lal mooy ragal yàlla waaw yuusufu nabiyullah ibnu nabiyillah ibni nabiyillah ibn xalilillah xoolal ma loolu waaw mooy moom ak xaakum bële taqwa bële da koo incarne ba pare mu tedd ko ba pare tedd ci wàllu askan waaw <laughs> askanam noble ba pare moom mu noble Yusuf al-Karim alayhi salaatu wassalaam waaw te loolu borom bi dalay dalay teg leneen parce que comme li mu wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam li mu wax borom euh, soxnaa bi yaa nisaa an-nabi <laughs> gis nga yéen te suuratul Ahzaab yéen soxnaay yonent bi alayhi salaam képp ku fi indi bi faaxisa <clears throat> am jombuteef na la leer ne dañ lay fulandil mbugal ma waaw man yati min kunna bi faaxisatin mubayyina mubayyina mubayyina wallahi yudaa'af laha al'adaabu du'fayn wa kaana dhaalika ala allahi yasiira waaw yéen ñi nga xam ne yéenay jigéenu yonent bi alayhi salaam premièrement mooy soxnaam yi waaye yaa nisaa an-nabi jigéenu jullit bu ne jigéenu yonent bi alayhi salaam waaw man yàtti képp ku fi indi min na ci yéen bi faahijatin ci njombu téeb boo xam ne ku ko dégg tax gémmiñ rawatee lu jëm ci wàllu sëy yi mu bayyina mu leer nañ amul benn dut mu leer na yéen na leer kooku yu laha al-'adab dañ koy fulandil mbugal mi da ni ñaari yoon mu ne wa kaana te loolu ma wax nii man borom bi daalika loolee ala Allahi ci yàlla yasiira alu ko yomb la lu ndax ay modèle lañu mu tegal leen nag yaqnut minkunna lillahi wa wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratayn wa a'tadna laha rizqan karima waaw waaw mu ne waaye képp koo xam ne dafa toroxlul yàlla ci yéen ba nangoo topp lim leen tey sori ay tereem waaye nangoo nekk ki nga xamante ne déggal seen borom kër nekk ndaw yàlla moo tax sax waxu seen seen seen borom kër waaye lillaay wa waaw titre boobu la la leen wax mooy ngeen xam ne jigéen gu ne xam ne ki ko borom bi booleel muy nitu yàlla bu nekk rek di xool wax ah, Moodu Njaay nii moom saa yi ah, déedéet moom ne garaawul comme ñépp na ah non non dafa am ay ak yoo xamante yow daa gën a seddale ci yow ak écart yoo xam ne kenn du la ko baax noonu parce que après la la yàqu der la te tamit mooy da ngay la la Seydina Nuux alayhi la ko daloon ak soxnaam faat Seydina Luut waaw alayhi salaatu wassalaam lu baax lu muy def ñoom ñu yàq bu ko defee gars yi dañ lay dañuy dañuy gën a waay am ah saa yi balaa woo kenn na fexe waa këram kii quoi alors mais ci kaw noonu jàpp ne woowu leen alors dadi rek wa kaana amrullahi qadaran maqdura waaw borom bee ko dogale noonu dana toon na ko ne kii noonu lay mujje waaye yàq der gi ñuy véhiculer ci ñoo xam ne modèle lañ ñoo borom bi nee na képp nag koo xam ne torox loolu nga ngir yàlla ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam bay jàppe ko ni ko borom bi liñ leen ko boole yéen ngeen xam ne kii ndaw yàlla la sallallahu alayhi wa ba pare di jëf lu yiw lu baax kook dañ koy jox ajraha marratayn ak payam ñaari yoon ba pare ñu dig ko préparer ko moom wërsëg goo xam ne bu tedd lay doon waaw tedd askan ba pare jaar ci mooy tedd daa ngi ba pare ñu ñu teg seen tànk fa ko seen bàyyi ak seen maam ya tegoon ci mbaax ñooñu dañuy gën a rëy buñ incarné ak taqwa dañuy gën a tawe waaw ndax borom dee ne loolu dama koy fulandi waaw ni koy fula dee côté boobu moom la wax comme fi liñ njëkk gis bu dee côté bon bi it da lay waaw kon nag mu ngi noonu <laughs> moo tax kon ah di ragal yàlla te xam ne askan kese bu doy parce que moo tax yonent ba saa wax ko <laughs> ne képp koo xam ne askanam daal di góor ay jëfam gaawee ko ci mbaax askanu kese du ko fa gaawee waaw. mais bu dee askan wi daa tedd ba pare moom mu tedd jaar fañ a tedd ci ñoom jaaroon askay koo xoolee moo tax surafa u yi loolu teraanga gu rëy la waaye imaginer koo xam ne moom da doomu sëriñ bu mag bu ñëpp xam muy def yenn yu yées yi day tax sax ñeneen ñi ñeme waaw imagine ñu naan la saa yi surtout Seydi El Hadji Malick la radiyallahu anhu waaye moom moo toj moo toj jataay ba moo moo toj lamba ja wala kii bi nu mu tudd euh, xawaare ba xoolal xoolal image bu ñaaw boobu waaj kooku véhiculé xoolal ma lool xam nga loolu kooku wute na ñu ne woon benn waay boo xam ne moom xamee wuñ leen ci diine ndaw soosu moom moo toj xawaare ba xam nga loolu fii mu ne ko dégg da ngay day jàpp ne bon lim def du noonu waaye. man naa bañ a bi ñu bari waaye kii doomu euh, Cheikh Xadim la mooy lan mooy sëtëm la ba pare ñu naan sawaay fii mu ne moo dàq pied mi wala yu mel noonu wala iyaazu billaah seetal loolu lim grave xoolal image bu bon bi muy joxe kon moo tax loolu léegi nag bu dee daa baax ndax royukaay la nit ñi dañuy réegal yi rek dañ naan euh, moom comme kay maamam dafa baaxoon mooy dafa war a baax léegi yow au nga baax nga neem neneen kon nag nañu faire très attention kon <laughs> xiyaaruhum te ñu xam ne tamit mooy jikko yu tedd du ma sa nax saay quoi waaw moo tax ñu saxaaba yu bari dañoo ñëw tuub naan yonent bi sallallahu alayhi wasallam comme Amr ibn <laughs> anhu <laughs> yi nga xam ne da ko doon jëf ci yoo xam ne bon ci biti nii ak teddaangee jëf la waaye yàlla bu ci nangu dara bu gëmul mu ñëw di laaj yonent bi saa saa mu ne ko yow yaa ngi ci kaw li nga li nga tuubee ci kaw la nga lu baax la nga ne woon waaw <laughs> mooy loolu la moo tax it ku la dina tedd mooy ñi nga xam ne même même lii mooy jaahiliya gu mag ñi nga xam ne ñi ay yéefar li ñu woon waaye am ay tedd daange yoo xam ne dañ ko jombaloon sa bopp xam nga fii da ngay gis yenn léeg-léeg ak tubaab boo xam ne gëmul dara mais am na yoo xam ne moom jombal na ko boppam. am na tubaab yoo xam ne moom lii di sàngara jamais ñu naan ko jamais parce que dañ loolu baaxul ci santé benn ba pare day day day day day ak manquement la parce que boo ko naanee ba màndi lu nekk mën nga koo def koy dañ dañ ko taamul benn yàlla bu ñu gëm a ah. am yoo xam ne ay principe lañu ay njaaloo yi duñ ko def ay nekk yenn yi duñ ko def sàcc duñu ko def magul duñu ko def gis nga ku mel noonu bés bu ko yàlla ubbee xolam mu dugg ci lislaam yow jullit bi ne woon sax jullit nga jullit nga mais amoo jikko yooyu sa waaya bu dégg rawatina mu xam diine nii ma xam li yàlla bëgg ak li mu wañ non foofu raw na la yow bi te bu dem nasaraan moom balam ci dugg sax lay commencé di gëstu moom buy agsi rek moom yow mi nga xam ne say mbaama ci maam ci nga ne parce que incarné jikko ju tedd ju baax bal yu yées safasifatul axlaq moom nga incarné ba pare nag yàq deru islam tamit ñépp naan xoolal voici les musulmans ils sont comme ça ils sont ñii kenn du leen wóolu ñii naxaate rek wax lu amul rek maguy rek koo ci jox sa kàddu mu trahir la walla iyaazu billah loolu mooy jaahiliya bu mag gi mais jaahiliya ci biir ñi nga xam ne sax dañ lay julli leen mais lu bari dañ leen réer ci l'islam waaw ay jullit lañ de naissance nii kenn du ne du ñu jullit waaye xamuñu diine te milieu ba ñu nekk loolu ñorule même bu dee sax nee nañ ci diine nekk mais loolu du teg muy loo xam ne day lalu ci alxuraan ak sunna loolu du seen affaire même bu dee ne ci bidi nii nee nañ leneen la ñuy def gis nga ci nekk ci ñoom ñooñu noonu ñoom ñëpp di jullit mooy mais ñu ngi ci biir partie de jaahiliya boobu mooy ak réer ñu ngi ci biir parce que ba léegi ndax xamuñ seen diine xamuñ lu yàlla bëgg lu mu bañ gis nekk doon nekk di fo a nekk yay groupe di ànd ak a na yoo xam ne ñoom moom daal ah non man nag lii manuma ko quoi non non man daal sama ngor daal mayuma may def yenn yi gis nga kooku nga xam ne am na ay barrière moom ndax fitram yàqoogul am na lu ci def gis nga ko bés ñoom ñépp bu bu bu buñ découvrir la vraie religion xam-xam dellu ci diine faqihu gi ñu dellu ci ba xam gis nga waaye ki nga xam ne moo amoon yenn yooyu xam ne day da koy bañal da ko jombal boppam gis nga bu xamee diine moo leen di raw ñoom ñépp waaw moo leen di raw kon nag loolu la <laughs> kon nag yàlla nañu borom bi may al fiqhu fi diin